ci boppam ànd ci di ko xor ñoññal xor ñoññal gu mel ne gi mu daan xor ñoññale yonent yi ndax di seet fu ak takkoom yem ak fu ak dëggoom yem ak fu ngëmam yem Yaxya ibnu Zakariya dañ ko rendi deret ji di fuut ñi di ko sëkk muy fuut ñi di ko sëkk ba ñu rey téeméer si ñu ko reyoon deret ji soog a dal Zakariya dañ ko topp mu génn ñu topp ko ba mu romb garab gu mag iblis soppi ku jëmm dikk ne ko yow yonent nga loo digal loola topp sa ndigal digalal garab gi mu xaar nga dugg ci biir moo gën a noppalee nga topp ñii di la dàq te dañ lay jot mu daal ne wax nga dëgg dee garab gi xaral garab gi daal di xaar mu dugg ci biir garab ga ba muy dugg ci garab gi seytaane daal di téye laf mbub mi ba mu ne garab gi ubul garab gi ne kepp mu bàyyi laf mbub maa ngi nii ñu dem ab ab si dale ko ca bopp garab ga di ko siyee di ko siyee ba agsi ci digg bopp bi di ko siyee ko siyee ba mu agsi ci bi woog suñu borom yebal malaayika ne ko wax ko ne ko bu ne oh ma far turam ci diiwaanu yonent yi Zakaria muñ ñu di ko siyee di ko xar ba garab gi def ñaari nal bii daanu fii bii daanu fi noonu la Zakaria génne adduna nga xam ne ulul azmi kenn ku ci nekk li nga xam ne moom lañ la jagleel ci ay xeeti tiis ak xeeti nattu nga xam ne su mboom que mu gën a bëgg ci nit ñi lay gën a fitnaal moom lay gën a teg ay balaa moom lay gën a teg ay musiba ndax hadis bi sallallahu taala wa sallam nee na ashaddu naasi balaa an al anbiyaa summa al amsalu fal amsal ki gën a tar balaa ci nit ñi mooy yonent yi ak ña sës ci ñoom sës ci ña ci sës sës ci ña ci sës sës ci bu mu seetee kon ci jooju àndaar buñ ci nattee ñëpp yees xaadimu rasul liñ ko sotti ci ay balaa ak i musiba ak i tartar kenn xamul nu toll lu jiitu bu ñu fi jógeewul dem ci géej gi mboolem xeetu naqar suñu borom walbati xoli jaam ñëpp ñu mel ne dañ koo contre ñi ko gën a jege bokk ci ña jiitu wet gu nekk ñu di ko fa def lu ko naqari mu la musula jeexital ci moom buuri adduna yi mu fi bokkoon a nekkal xew-xew yi xewoon seen diggante yépp amul benn xew-xew boo xam ne mas naa def taasir ci moom ci lenn dara mosu ko naqari lu lu naqari yàlla wala lu naqari yonent bi lépp loo xam ne lii yaakaar na ca ngërëmal yàlla wala ne neex na yàlla jaral na ko bakkanam jaral na ko alalam jaral na ko lu nekk mu bëgg yàlla bëgg yonent bi ba bëggatul alal bëggatul bànneex bëggatul nooflaay bëggatul wér bëggatul dara lu dul nga xam ne benn soxlaan bi yàlla dong dong dong la bu mu fi jógee dem ci géej gi loolu rawati mboolem xeeti nattu gis ngeen euh, melentaan yi ñu ko xëppoon ci lu tuuti loo xam ne rek dañ ko koo jàppee ndax la ne ka gën a jege pay ka jege pay bay gën a gis itam ya ki gën a jege suñu ki gën a jege suñu borom rek moo la gën a ëpp ay métit ka la gën a bëgg itam ki gën a jege suñu borom moo la ëpp ay métit am na benn waaye boo xam ne dafa noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam man daal dama la bëgg loo ay ni ma la bëgg mu ne ko kon nag na nga séenu fitna ak musiba ak balaa nga xam ne kon ki nga xam ne dañoo yër xol yi mu gën cee bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam faw mu bari ay balaa faw mu bari ay fitna faw mu bari ay ay métit faw mu bari ay naqar naqar yooyu ko yàlla te toog yépp doyu ko mu teg boppam yeneen naqar yoo xam ne ay jaayante yu mu jaayante boromam te kenn xamul secret ba lu dul digganteem ak boromam la ñëwati gën a yokkati loolu bi nga xamee ne bi ngi ci biir dem na ci géej gi ci maanaam ci biñ ko fi jëlee la fa daj nga xam ne mburu mi daju ko ci taal bi lépp daf ko gën a yokk ak gëm ni ko sëñ Moussa Ka waxee ne lu mbir rëy rëy da koy faf dolli ak gëm du sukkandikoo ci mbamb ku dul boroomam loolu di aw meloom di jikkoom mu nekk ca balam bëggoon lépp mu am ko ba ñu wesal ko ca loo xam ne xalaatu ko woon wuti ko woon wutu ko woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sàkkul ko ko ci boroomam ba tax mu ne talabta rasulallahi ma faaqa matlabi min allahi rabbi war raja lam yu xayya bi yow yonent bi sàkkul nga ma ci suñu borom lu kawe sama càkkutéef wala lu kawe sama xalaat te ba nga ko sàkkoo ci sa borom sooyelul sa njot mu ne bari na doomu aadama ju ma yéene ba lu baax yéene ma jàmm bëgg ma naw ma ba di ma ñaanal fekk lam may ñaanal ñaan gu bon la ci man maanaam fa mu ma teg ci kaweel ma foofa ak dellu gannaaw la ci man goo xam ne mu ne su ko xiyaat kon nag boo nga xam ne jagleel nañ ko ko mu di euh, xaadimu rasul dafa am ay garaat yu mu àndal yu mu làmboo yi zahir la yi baatin la yi nga ci xam ne baatin la kenn xamu ko te ku ko xamoon sax xaraam naa wax te kenn xamu ko ndax lu nekk diggante ma boromam rek la li ci zahir itam nit ci nit ñi xam tuuti la liñ ci xam liñ ci mën a wax itam asaka ja rek la bi nga xamee ne sum borom def na ko muy ñi mës liggéey liggéeyal yonent bi yëpp ka ca féete kaw ba tax mu ne mulkul aalil baaqil qadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadum wasaanani fil xidami nguurub aji kawe gi ki nga xam ne daf fiy des ba faw te du fi jóge mukk ki xam ne mosu fee ñàkk a nekk mukk mukk muk mukk da ngay déglu ne boo ne kii ëppale ci adduna may na ma dañuy dal di xam ne lam la may dafa bari lu tax da koo xam ne ci bi nga ne moo ëppale ci adduna innal ataaya ala miqdaari mu'tiha wala inna al hadaya ala miqdaari muhdiha ak may mi ngi aju ci bari lekk ak tabe kii maye te suñu borom a gën a tabe ñëpp ci jaam bu ñu gërëm moo gën a barile ñëpp bu la mayee ba mayeloo sakkuwul woon seenu ko woon xalaatoo ko woon wala xamuloo ko woon ba ko bëgg lam la may bari na lam la may bari na bari koo xam ne du jeex mukk te wóotale na laat wóotale na laat mbindeef yépp bu fekkente ne dafa ne mulkul aalil baaqi qadim jaala ni asna qadim bu ne woon rek suñu borom ci boppam def na ma asna qadim te indiwul melo yi suñu borom yooyu am na lu nu melo yi xamal ci réyaayu lañ ko def ci maanaam li ñu tudde titre titre yi ki ko ko def nga ne Abdou Ndiaye mii defal na ma nangam boo ne président de la république defal na ma nangam ko ne xam na ne loolaa gën a rëy moo war a gën a moom la ñu séenu bu ne al mulkul aalil baaqil qadim ki nga xam ne dafa kawe kawe goo xam ne dara déndul ak moom dara niroowul ak moom ci kawe wane ne ne liñ ko def lu kawe kawe kawe la al baaqi ki nga xam ne du fi jóg mukk wane ne li mu ko may du dañ mukk mukk mukk te fekk addunaa ngi dem day dem te day yokk te du wàññi ko al qadim ki nga xam ne tàmbalewul fenn moom su muy suñu borom mi nga xam ne kenn sàkku ko te sàkkul boppam te jekkiwul jekki am naka jekk dafa amoon wane ne ne kon li mu ko may ca qadim la woon ca azal la woon ni mu ko waxee ci yeneeni qasida ak yeneeni waxtaan loolu nag jaalani asna qadim liman lahu fadlun yadum mu xam lay ba tey ne ci muy tagg nga xam ne moom lañ ko jagleel muy xaadimam bi gën a mag ci ay xuddaamam ngëneelam day sax ba faw li ma waxoon ne mulkul alil baaqil qadim xadim ji li mu tekki dellu na ko feddliwaat fi mu ne wasaana ni fil xiddami ca xiddam la ma ñoŋale woon walis lépp loo xam ne yellu ci man nga xam ne ñi jege yàlla ñi maanaam euh, lu ñu tuddee as-sabiqul muqarrab nga xam ne moo nekk ca kaw siddiq as-siddiqiyatul uzma martaba la boo xam ne moo nekk diggante wilaya ak nubuwatu tashriya wante ñi nga xam ne ñoo am as-siddiqiyatul uzma nga xam ne ñoo àgg ci as-sabiqul muqarrab ba tey dañu leen di limaale ci siddiqoona yi waaye ñoo féete kaw ci siddiqoona yi ñooñu dañuy taxaw taxawaayu yonent ak daraja yonent te kenn du leen yónni ndax dañoo ñëw gannaaw Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam liman lahu fadl wasaanani fil qiddami ki nga xam ne suñu borom daf koo ñoŋal dégg ngeen bu ñu tuddee ab yonent ne alayhi salaatu wasalaam wala malaayika ñu ne alayhi salaam wala ku bokk ci ahlul bayti ñu ne alayhi salaam bu ñu tuddee ku bokk ci saxaaba yi ñu ne radiyallahu anhu bu ñu tuddee aalim wala keneen nit ku baax ñu ne rahimahullah ngeen gis li mu ñuy jàngal li mu ñuy xamal ci biir loolu ak woote yi am ci biir loolu alayhi salaam dafa mel nag da koy ñaanal mucc mucc googu lu mu tekki ndax da ngay defee nit ku fi jóge ba noppi rawat ne nitu yàlla nga xam ne fekki na boromam ma gën a tedd dàq dàq ganale gën a tabe te gën a barile le fekki na ko ak mucc da nga naan iblis mënalatu ko dara ndax génn na kër gi nga xam ne ci la iblis kàttanam yem ba muy fexe ak a yàq lu tax nga ne alayhi salaam lu tax nga di ko ñaanal mucc mucc boobu ban xeetu mucc la mucc gi mooy yowmal qiyaam am dara lu dem ak moom ba tax mu gis ci boppam loo xam ne li bu sañoon am lii wala mel nii suñu borom ñoŋal na ko wëlis loolu li nga xam ne ku dem àjjana noonu la ko suñu borom bi fegale lépp loo xam ne dana ko wan ak wàññiku ñii nga xam ne ñoo gën a suufe euh, daraja ca àjjana suñu borom daf leen di nëbb kër yi ñi leen féete kaw ba nga xam ne ndax bu ñu ko gisee lee ñu am lu leen naqari te ku nekk àjjana doo am lu la naqari naka noonu it dafa am ci martaba yi ñoo xam ne seen borom duñ am lu leen naqari suñu borom wat goo xam ne gii féete nañ ko fa dañ ko fay féete ñoom dong ba buñ fa demee duñ fa gis kenn lu dul moom rek moom suñu borom tabaraka wa taala benn jaam du leen fa fekk mu muy nga xam digganteem ak borom bi ko sàkk dong la nga xam ne keneen du malaaka du yeneen du keneen koo xam ne kii dugg na digganteem ak boromam ñooñu ñu ko suñu borom di jagleel ñu néew a néew ci biir saabiquuna muqarrabuuna yi lañ yoon kii li nga xam ne noonu la sëñ bi waxe ne wali qaada sirran raaba suñu ma wommatal na ma mbóot moo xam ne ku yàlla rek ump na la yàlla ci boppam rek la wax yàlla rek rek rek rek ku dul yàlla kon ump na la ak moom. xam ne kon loolu du am du kenn koo xam ne kii fekk nga wala xam nga ca dara ump na la bokku la li mu waxoon ne axfaali asiral masuun allahu akbar wala ilaha illa asirul masuun mutasawifa yi am na nu ñu ko gisee waaye bi sëñ Tuubaa di wax kenn xamul ban kenn xamul lu ويجب علينا أن نعتني بأمور هذا الشيخ وندرس حياته ونعرف مواهبه الجليلة ونتمثل أوامره ونمتثل أوامره التي هي أوامر الله ونجتنب مناهيه كذلك ونقتدي به ومعرفته تزودنا بصيرة وشجاعة وعقلا ورشدا ومعرفة وتقوي إيماننا تقوية فنكون مؤمنين حقا لا يزيدنا الحوادث مهما اشتدت وقست إلا إيمانا وتوكلا laa nafraxu bi sababil mawjudi wala naxzanu bi sababil mafqudi laa nasu ala ma faatana wala nafraxu bi ma utina laa nuraau bi waidin wala naxiisu li rugbatin fa laqad qaddama lana hada cheikh durusan kasiratan fi dalika tanfauna fi kulli zarfin wa munasaba wa taraka lana fi hada sadad ma yamlau alayna walqalba wa yasau alaqla وقام بذلك خير قيام علم الناس دينهم مبتدئا بتعليم الإيمان الصحيح ولو على نفعك خلقه التمع لن يقدروا عوضوا عليه إن منع بل لو تمالؤوا على تحريك لذرة فقط على التشريك دون إرادة من الرحمن لعجزوا عنه بلا تواني li ma waxoon ne ci jamono bu mel ne jamono bi nu nekk nga xam ne li nu mën a xettali mooy jëm ju mel ne Cheikh Ahmadou Bamba nu xam li mu indi xam ni mu mel xam li mu digle ak li mu tere xam ñi mu yar fa leen jaarale ak na mu yare nga xam ne loolu moonu mën a musal ci jafe-jafe yi jamono bi mu gis ne ni nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam noonu la tooge woon di yee saaba yi ba bu picc naawee sax ñu xam ñu am ca xam-xam yu bari yu ñu ci jëlee di leen xamal la ñëwagul xamal leen nan la nga la ñu war a jëfe ca loola bu ñëwee nga xam ne benn bis julli na suba ba noppi toog ci kaw minbar bi di xutba di xutba di xutba ba tisbaar jot mu wàcc julli tisbaar bi di xutba ba takkusaan jot mu wàcc julli takkusaan dellu yéegaat ci kaw xut ci kaw minbar bi di xutba ba timis nga xam ne nee ñu keroog bis boobu lépp luy xew ba saa taxaw képp nit koo xam ne da nga jóg di woote dara la ngay woote dëgg la wala du dëgg lu mat fukki nit topp la wax na sa tur ak sa tur ndey ak sa tur baay bépp xew-xew boo xam ne dana xew muy bu rëy ci adduna bi nga xam ne dana am nit ñu mu bi dana am ñu mu réeral dana am ñoo xam ne dana leen lor wax na ko nem waaye xam ngeen ne arab yi turu ajam yi duñ ko xam ah, bu ñu waxee tur yu bari duñ xam lu mu doon ndax seeni tur dana wuute tur yi tur yu béréb yi dana wuute xew-xew yi itam dana wuute ñenn ñi na lu bari luñ ci jàpp am ci ñoo xam ne jàpp luñ ca dara am ñoo xam ne tuuti lañ ca jàpp ak ñoo xam ne ñoo ëpp lañ ca jàpp noonu nga xam ne itam noonu la sallallahu taala alayhi wa sallam def sëñ Tuubaa noonu la daan def waxtu woo xamee ne bii yàlla def koo xoromoon ba nga xam ne bu ko nit gisee rek day mel ne am na lu jóg ci yow te boo ko gisee doo bëgg mukk tàggoog moom sa xel day nekk ci moom ba bëgg ak nekk ci bëgg ko gisaat foo toll ba ba nga koy gisaat fu ku toog ak moom dangay yéeg ci yàlla ba ba nga fay jóge nga xam ne bu toogee waxtaanam day yëkkati sa mbir di sellal sa xol di sellal sa ruu di far sa bàkkaar di la xamal yàlla di la yéege waxtaanam nga xam ne ni mu lay yee mu daan ko fekk li nga xam ne moo nekk ci téere yépp mu dajale ko rëdd ko ci yenn rëdd wala benn tomb xamal la ko mu dugg sa xol nga xam ko xam-xam boo xam ne du tàggoog yow te footoolu day bees sa xel di ca di ca dellu sa muy sax ci sa xol di soppi say jëf di soppi saw melo di soppi say bëgg-bëgg di la jëmale foo xam ne fii daf lay jëriñ te du la lor xam ne melo nga xam ne suñu borom jagleeloon ko ko tax na nit ñi fu nekk lañu daan tekkee ay fas ñii wari mbaam ñii dox ci seen tànk ñii dugg saxaar ñii dugg oto ngir bëgg ko teg bët waxtu woo xam ne suñu borom xiir na ko ci mu génn nit ñi xeroon nañ ci moom ni leen yàlla def ni yàlla defoon ñu soppi ko ko ngir war a texe ni mu ne suñu borom boole na xol yu texe yépp ak xol yi nar a texe yépp ndos ko ci buum jox ma ko ci sama loxo bokkul ak ni mu waxee ne zimaamul waraa zimaamul waraa moom mbindeef yépp yu jullit ak yéefar ñépp la ko boole boole na nos yi mbindeef yépp ku nangu ak ku nanguwul ku bëgg ak ku bañ ku baax ku bon ñépp teg ko ci sama loxo noonu nga xam ne noonu la ko suñu borom joxe woon xol yi gas daan def waxtu woo xamee ne mu ngi bëgg a génn doomu aadama yi di raj raj loo raj raj boo xam ne dootuñu ànd ak seen sago ndax xorom si ko yàlla xorom ak rafetal bi mu ko rafetal ci aw melaw baatin ak melaw mi ko melal nga xam ne boo ko gisee da ngay wéttaliku loo tiitoon mu dañ loo ràggoon dal di dañ loo sikkoon si ki sàkk mu dañ ba tax na mën du jamono yu bari du mën a ubbi bunt génn mu sàkk ay palanteer yoo xam ne nit ñi dañuy rang ku toll si ci palanteer bi palanteer bi ubbi ko mu taxaw nga jox ko loxo wala mu wax li mu lay wax nga jàll di ko def ba nga xam ne léeg-léeg waxtu woo xam war na génn bu génnee tuuti tuuti lay génn ci kàkkeer wi dal di laaj suuf benn ñu def ko ci layu wala ñu fàq ñu jal ko nii naafale ko mu di ci tomb di di leen xamal lépp lu leen di jëriñ adduna ak alaxira lépp lu leen di lor ak lépp melo woo xam ne ku ko meloo seytaane yab la ak melo woo xam ne ku ko meloo seytaane di la daw di la xamal li nga xam ne moo lay tax a jege sa boroom di fóot sa xol ci adduna ak bëgg daraja ak rëy ak lépp loo melo woo xam ne day alak doomu aadama muuti ko di ko dindi ci yow doomu aadama xiir ci moom ba nga xam ne mënatu la génn buy dem ca jàkka ca di julli ji doomu aadama yi dañuy daanu ci kawam nga xam ne wax nañ ne dañu daañu raj rajloo ba léeg-léeg ñu dagg aw dalam wala ñu nàccal baam tànkam wala ñu bëmax ko ngir seenu xër ba ñu sàkkal ko kiiraay yoo xam ne buy dem ca jàkka ja ca lay jaar fi nga xam ne fi lay doxantooy nga xam ne doomu aadama mën la ñàkk a doxantu ndax dafa baax ci nit rawatina nag ñooñu nga xam ne dañoo xam baatin xam zahir xam xikam xam tibb ilmu tibb xam lépp yoo xam ne dañ koo sàkkal barrière boo xam ne buy dox doomu aadama yi dañ koy dañuy ànd di ko topp ko di ko xool ngir bëgg giñ ko bëgg di ko xool léeg-léeg mu taxaw waññiku ta dégg nga ñaanal leen taf li daal di continuer di jàll di tari alxuraanam wala muy tudd turu yàlla nga xam ne gabaare bi dañoo xir ci moom ba fu mu jaar bu taxawee ñu taxaw bu doxee ñu dox topp ci waaye barrière bi dox seen diggante boobu muy dem ñu nag ni mu ni ko yàlla melal njàngale mi mu jàngale nga xam ne mu ngi tëdd ci bismi rabbika ci iqra ji nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala njëkk a feeñalal njëkk a wax yu muhammad alayhi salaatu wasalaam nga xam ne kon iqra yemul ci iqra iqra bismi rabbika takallam bismi rabbika uskut bismi rabbika i'mal bismi rabbika kul bismi rabbika ishrab bismi rabbika lépp loo xam ne jullitam koy def war na koo defee ci turu boromam turu boromam lu muy tekki mooy na yéene ji sell na ci jublu jëmmi yàlla bu ko ci jubloo bu mu ca du ca def lu ci luy lor kenn lépp lépp loo xam ne lii am na ca kàttan mën koo def bu koy def daf ciy jublu jëriñ jullit ñi ngir yàlla ngir bu ëllëgee tuyaabaam mag bu fekkonte ne jullit ñëpp ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam xamale nit ñi ci xam-xam du nga ko yàlla xamal iqra bi rabbika kul bismi rabbika if al bismi rabbika utruk bismi rabbika bu fekkonte ne appliqué nañ ko maanaam jëfee nañ ko adduna bépp benn problème dootu ci am kenn du yéen sa morom ay dootu ñu soxla alkaati duñ soxla gendarme duñ soxla tribunal du ndax nit ñëppay jub kenn ku nekk da ngay yéene sa moroom la ngay yéene sa bopp kenn ku nekk loo xamal sa moroom ci lu koy jëriñ da nga ko koy wax xam-xam boobu ak melo woowu ak yar boobu la sëñ Tuubaa beesaloon ci mujaddid gi mu nekk mujaddid mujaddid gi mu nekk mujaddid lenn la ci ay garaatam ndax garaat yi mu am kenn xamul ba ca gën a rëy lu sopp gi ko yàlla sopp moom ci boppam gi mu ci gën a fokk gi mu ci gën a fonk mooy nekk Abdullahi Abdullahi waxoon naa fi ci euh, conférence bi jiitu bii ne al abdu dafa am ay daraja ay daraja ñetti daraja al ibadatu ak al ubudiyatu ak al ubudatu al ubudatu mooy bi gën a kawe bu ci doomu aadama bi jógee dañ koy may boppam may ko képp koo xam ne aju na ci moom ñii ku ñu gore koo xam ne nekkatoo maanaam jaam moom tur la woo xam ne garaat la ci doomu aadama du duñ ko dindi loo kawe kawe da ko ciy bëgg a yokk waaye dangay mel na nit koo xam ne ku ku nekk xor nga da ngaa gore amatoo euh, euh, dootoo jaam loolu boo ko defee suñu borom. dëkkaale yow gi muy dëkkaaleeg yow nga xam ne dafa am charte yoo xam ne doomu aadama yi ko mën a dékku dafa néew ndax ba da ngay àgg ci maqaamam xutbul xaw ba jàll ko te xutbul xawf doo ci tolloo doo xalaat dara dara loo xam ne bokkul ak ngërëmal yàlla ndax martaba bi diis gi mu diis feeñu yi suñu borom di feeñu ak bëbb yi muy bëbb di ko sottiku benn bu ci nekk dana feeñu lu ma juróom fukki junni ay feeñu ci benn xefinu bët te benn bu ci nekk da ko maggal jox ko xàqam da nga xam la ca war te da nga ko war warmaal bi nga xam ne moo ci war nga xam ne bu la juróom-ñaar fukki siddiq buñ la wuutu woon leer yi lakk leen fi saasi ba ñu xam yow nga àgg foofu ba noppi dem ba jaayaat sa borom geneen jaay bi mu la goree nga dellu jaayaat sa borom léegi mu ngi mel ne moom nga sa bopp nga jaayaat sa bopp sa borom jënde ko ngërëm loo xam ne nag mooy ngërëm loo xam ne li ibnu arab yi wax ne bari na ci awliyaawul ak xutbul xaw si ñoo xam ne xamuñu sax loolu lu mu doon mooy maqaama mi nga xam ne maa wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna ca lañ koy tëral suñu borom dana bind bind lu ngeen xamul jaam boobee kenn xamul maqaamam kenn xamul dara jaam mooy si Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu eh, na traduire lu ngeen xam ne lu ngeen bëgg mu leeraat ngeen bind ko ci am na ay kayit yoo xam ne dongo yi ñu ngi wër di leen di ko yore ku ko soxla woo ñu jox ko ko nga bind ci question boo xam ne dafay dëppoo ak sujet bi li tubaab dox or sujet mooy question boo xam ne da nga koo laaj te dëppoo wala conférence bi bu amee buñ ko tontuwul fii bu soobee yàlla boroom bu mu ci am lu ko metti ndax dinañ defaat table ronde boo xam ne Serigne Sam ak Serigne Saliou Salam ak El Hadj Mouhamadou Maoun Niang ak Serigne ñoo koy bokk ñu jël question yépp yi taalibe yi am di posé par ñu koy tontu. kon ñu ci tontul sa question ndax lim ñàkk bokk ci sujet tey bi na xam ne boo bu soobee yàlla dinañ ko tontu ci table ronde bi ñi ngi xamal itamit ñi bëgg a jàng ne al azhar ni ko sëriñ Murtala defee fii ci amerique noonu la amee fépp itamit yéen ñi fi tukki si jóge Europe wala ngeen tukki si fi jóge Sénégal na ngeen xam ne fu ci nekk ci réew ma def na fa banqaas boo xam ne day doon al azhar wala mu nekk UNICIS union des institutions culturelles islamiques banqaasoo ci al azhar ñu njëkkee mooy boo xam ne bii suñu benn mbokk américain moo ko laaj ñu jox Serigne Moustapha mu wax ko Serigne Sam tontu noonu benn par benn ñuy def question yi bu soobee yàlla ngeen ànd ak déglu salaam. dinañ leeral rek rek ne itamit dinañ defaat yeneen waxtaan benn bi Serigne Saliou Salam moo koy def ci lan mooy yoonu murid ndax bii ñu def tey fii day Nations Unies réew yëpp bokk ko ñu def ko ci temu lislaam ak Serigne tuuba message am ci lislaam ndax ñun ñëpp daje. waaye tamit dong yi bëgg nañoo xamaat itamit luy yoonu murid yoonu murid mooy lislaam waaye fi ko fi ñu koy fi ñu koy teg ba mu nga dugg ci bopp Serigne Saliou Salam dina leen ko expliquer bu subaa bu soobee yàlla ci école ñu ngi koy tàmbali bu ñu jeexalee marché bi ci wàllu trois heures Serigne Sam dina ñëwaat wax leen nan la Serigne Touba doon na yonente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ga garaatu xaadimu rasulam dimanche lay am ca daara ja bu soobee yàlla lépp lu ngeen bëgg a xam des na ko waxtaanee bu soobee yàlla. bu li ñuy wax albasmala mooy tudd turu suñu borom mi xam ne ci alxuraan lañ ko gënee mais bismillahi rahmaani rahim yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bépp mbir boo xam ne mi lu am solo la te tàmbali wuñ ko ci bismillah lu njëram lu njëriñam néew la ila kulli man lam yaalam bi amri kaatibi haadihi lxurufi salaamun laaiqun bihi mu ngi jëmale ci képp koo xam ne xamuloo mbirum jëmm ci bind xaraf yi te mooy Cheikh Ahmadou Bamba ci boppam képp koo xam ne xamuloo mbiram mu ngi jëmale ci yow ab nuyoo nuyoo bii yàlla ci yow lam dafa tàmbali ci nuyu ñi muy waxal mu ne gannaaw loolu bi mu tuddee yàlla ba noppi julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu bëgg xam ne lii mu ne moom ki bind xaraf yii tooñul yàlla tooñul yonent bi yàlla bi nee ci ndimbalal yàlla ak ci daraje yonent bi sallallahu alayhi moom mësula jëmale ci jenn jëmm luy neen mësula jëme ci kenn lu neen dégg ngeen wax ji bu baax lu xóot la lu am solo la ba mu xàmmee ndeyjooram ak càmmoñam ba tey maanaam ba mu amee xel ba tey maanaam noonu la arab di waxe wolof def naan ba mu xamee sama ndeyjoor ak sama càmmoñ ba tey mu ne léegi tey jii nag dafa bëgg yee képp koo xam ne xamuloo woon mbiram képp ku ko réere woon mu bëgg la ci yee tey yee goo xam ne gi sikk dootu amat gannaawam mu leen yee ci ne sunu borom tabaraka wa mooy boromam bi ko sàkk sunu sang bi nga xam ne mooy muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi yàlla yónni ci ma mooy ak rasul bu ci nekk daañu ko wax yonentu nabi mooy yonent boo xam ne solo nañ ko ba mu fees xamal nañ ubbi nañu xolam ak xelam ci xam digganteem ak boromam ba mu jeex mu ne nag ñaar yooyu yëpp yonent bi moo ko doon ci moom moo taxaw taxawaayu nabi noo taxaw taxawaayu rasul mu xam la ni itam Muhammad sallallahu moom wasallam moomu mooy wasilaam jëm ci yàlla maanaam mooy ki nga xam ne ci moom lay jaar ba àgg ci boromam ni mu waxee ne dalla ni allahu ala muhammadin waqaadani muhammadun di samadi ne dalla ni allahu ala xayril wara waqaadani xayrul wara lisil wara gannaaw gi nag la ne dalla ni allahu ala llahi bila taxarruf gannaaw bi mu xam lee kon ne yàlla mooy boromam muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy yonent bi ñu solo yónni ko ci moom alquran mooy tegtalam moo di jubam nee na alquran moo di jubam doonoon na yonente bi sallallahu alayhi wasallam sayyidatuna Aisha bi ñu ko laajee radiyallahu anha lan moo doon jikko yonente bi mu ne xuluqu alquran mu ne alquran ay jikkoom kon ni nga xam ne noonu la alquran yi mu digle lépp jikko woon def ko te mënu koo bàyyi bu ko jéemoon du ko man li mu tere lépp jikko woon a bàyyi ko ak bañ ko ba bu ko jéemoon it du ko mën xolam du nangu ay cëram du nangu ba nga xam ne kon jikkoom mooy alquran moom itam noonu la wax ne ak jubam gi ko yàlla tànnal mooy jubub alquran nee na lislaam mooy diineem nee na kaaba gi mooy xiblaam ñu julli ci lay jublu loolu mooy sharia mooy li yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag foofu la ñuy mën a li ci gën a am lépp sañu ñu ko wax ci maqaama bi nee na yàlla ala na naqul wakilun yàlla nag moo maanaam moo seede lii nuy wax nee li mu wax boroom la ko seede loo allahumma salli ala sayyidina mu ne mu julli mu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu julli sa mu maanaam mu boole salaat ak salaam ak barke ci sunu sang bi nga xam ne mooy sunu kilifa di ki sedd sunuy xol arab day waxe ne xoratu ayni maanaam ki sedd sama bët maanaam wolof ne ki nga xam ne mooy sama ndaj ji xol moo sedd sama xol mooy sama àjjana di sama pakk maanaam bouclier mooy ki may fegal lépp lu jëm ci man te du noona mooy sama wasile itam jëm ci yow yàlla la waaw xayr rabbi doo wa qurta wa jannatna wa ilayka mad maddu yadi li xayri rabbi ah xasi ba bayit la waaw ah, waaw ah. maddu yadi li xayri rabbi binnabi man qaadani fi safari wa tanabi hmm. wa tanabi mu ne tàllal sama loxo jëme ko ci sama borom jëme ko ci sama borom xaylu rek maddu yadi li xayri rabbi binnabi man qaadani fi safari wa tanabi حيلولة بيني وها بيني وبين ما أحب عصمني ربي مما ربي مما لا أحب xañ tàllal sama loxo man sëñ Touba jëmee ko ci kudul sama borom def ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo ma wommat ci waxtu ma nekkee ci tukki wala waxtu ma nekkee ci sama kër ab tunub mooy mu faradum ab naab mooy xayma daaj yi ñu koy daaj maanaam mooy koo xam ne rek ci tukki mi ngi ci këram bu ma nekkee ci kër ak bu ma bu ma nekkee ci tukki lépp mu ne diggale ki nga xam ne sama diggante ak la ma sopp haylulatan bayni wa bayna ma uhib ni rabbi min ma la uhib ma yi ji asamani mu ne ak diggale sama diggante ak diggante lépp loo xam ne li sopp naa ko musal na ma ci sunu boroom ci lépp loo xam ne sopp ma ko maddu wasilati ilayya ah, ah, ratba la madda wasilati ilayya rotaba minhu janiyan wa aduwi ortaba mu ne tàllaluk sama wasila bi nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ci man rotabu wax arab fii li tubaab di wax sens figuré maanaam istiaara la rotabu li mu tekki mooy tàndarma ju ñor te tooy xëpp jooju nga xam ne moo gën a neex ci tàndarma <laughs> lam si jublu rek moom jani yan nag mooy ju ñuy soog wat watt muy bu bees tàndarma jooju nga xam ne ñor na ba nga xam ne fa mu gën a neexee la ñu watt ko wat gu bees moom mi nga xam ne moom tàllal sama tàllalu moom sama wasila boobu nga xam ne mooy yonent bi jëmee ci man mu di loo xam ne lii mu ngi mel ne ci tàndarma jooju ci ne ak ci nga xam ne amatul coono dootoo ci dem di watti doo xolli doo def dara ñu sotti la tey la gën a neex te nga xam ne it mooy ki nga xam ne moo dagg maanaam moo alat kon sama noon muhammad muhammad la wasilati mi nga xam ne mooy sama wasila ci yàlla mooy sama pakk bi nga xam ne moo may fëlal lépp lu jëm ci man te wëlis maanaam mooy sama pakk bi nga xam ne mooy tax sama noon yi duñu agsi ci man euh, lor du agsi ci man mooy itam sama ajjana mu ne nag sama draja mooy nekk nga xam ne kaw ni abdullahi mooy nekk gi ma nekk di jaamu suñu borom xadima abdihi ibni abdullahi di tam kii liggéeyal jaamam bi nga xam ne mooy doomi abdullahi te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ila ilahi illahu wa ma a saha ma a sahabihi ñu teg amal ilaa ilaahi illaahi wa rasuli ma mm-hmm. sihaabihi amaltu amaltu de amaltu mm-hmm, mm-hmm. mu ni jëm ci sama borom rek rek rek moom yàlla ak yonent bi ak i saabaam laay mébét li nga xam ne moom laay laaj moom laa koy sàkku ci moom laa koy sàkku mu ni réerul maanaam réeru ko moom wala réeru kenn ci ña ko yàlla xamal nekk nga xam ne ñi xare woon Badar nga xam ne ay gar gaynde yàlla lañu nekk gi ñu nekk di way soril képp ku añaan xasuudi la de xasuud euh, képp koo xam ne añaan la ñoo lay ba ma jëme ci keneen ku man maanaam jëme ci geneen wet gu bokkul ak wet gi man <laughs> maraama nii bi maa yesu walam yatub fa daaka du kadin wadur man am mani de képp koo xam ne jëm nga ci man ak loo xam ne lu may naqari la wala luy mën a lor te tuubuloo ko kookee borom coono la borom lor la maanaam ku yàlla lor la te ku yàlla toog ci teg coono la mu ne ci sama borom rek rek rek moom yàlla ak yonent bi ak i saabaam laay mébét li nga xam ne moom laay laaj moom laa koy sàkku ci moom laa koy sàkku mu ne réerul maanaam réeru ko moom wala réeru kenn ci ña ko yàlla xamal nekk nga xam ne ñi xare woon Badar nga xam ne ay gar gaynde yàlla lañu nekk gi ñu nekk di way soril képp ko añaan ah, xasuudi la de ah, képp koo xam ne añaan la ñoo lay ba max jëme ci keneen ku dul man maanaam jëme ci geneen wet gu bokkul ak wet gi ma féeti man <laughs> maraama nii bi maa wa yadur walam yatub fa daaka du kadin wadur man am de képp koo xam ne jëm nga ci man ak loo xam ne lu may naqari la wala luy mën a lor te tuubuloo ko kookee borom coono la borom lor la maanaam ku yàllay lor la te ku yàllay toog ci teg coono la mu ne layyan li quluba rabbul alamin wali siwa durri yasuuqu man yamin man yamin nee na nooyalal na ma xol yi moom mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi nooyalal na ma xol yi sama lor màng na ko mi man yamin de wali si waaye wali si waa durri yesuuku waaw képp koo xam ne maanaam yaa ngi siw fen màng nañ la jëme feneen fudul man nga xam ne kon ku jëm si ci man nekkuloo ciw fen kon képp ko xam ne kii yaa ngi ciw fen soril nañ ma la jëmale nañ la feneen ida kataftu tazza arshul maliki wahtazza bi tasbihi kullu malaki waxtu woo xamee ne fab naa sama xalima sëpp ko ci daal di bind aras aras suñu borom tabaraka wa taala dana jaayu bu ko defee dana jaayu ci sàbbaa bépp malaayika boo xam ne bii nekk nga fa zimtu makaatiba taduuru bayna naa ah bayna bayna al arsi wal kursi tamxuwul may naa nee na rafetal naa sama ay bind yi nga xam ne dana wëndeelu diggante aras ak kursi yu di far lépp loo xam ne fen la loo xam ne du noonu la maanaam am na xasida beneen bayit mu wax lu mel nii mooy kitaabati taduru taxtal arsi baynal kiraami abidis baynal kiraami abidis fresh fi mu waxee ne sellal na léegi dafa wax ne rafetal na rafetal na bind yi nga xam ne dina ko bind muy wëndeelu diggante aras ak kursi yu di far lépp fen di far fen bi xormati nabi maa laa yaraahu aqrabun aw aj aqrabun aw ajnabi mu ne ci war may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mm, jox na ma tàllal na jëme ci man maanaam may na ma loo xam ne ku ma jegee ku ma soree ci yam amul kenn ku ku mu umpul amul kenn koo ci xam ñëpp la ump subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun dégg ngeen kon mbindum sëñ Tuubaa mi tabaraka wa taala sëñ Mudu Maamoon ñoo ngi lay sant di la gërëm léeg mu ñu wan lii mottali na li ñu waxoon lépp te dëggal na itam li ñu doon wax kon sant nan la ci bu baax lu rafet la lu neex la lu baax la bismillahi rahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ci turu sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacké ibnu sëriñ Cheikh Mbacké ci lañu leen fas yéene jot di kàddu yii danañ ci nee ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen nuyu ku ci nekk ci turam ak santam ci turu Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké ibnu Xaadimu Rasul wëlbatikuwaay yi tamit di jotal ak nuyoom akub ziyaaram akub cantam ak ngërëmam Serigne Mourtala ibnu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa ci lii munu baaxe nun taalibay Amérique ba at mu jot mu jéego lu toll ni Sénégal ba fii ngir may nu ngan wax na ne bu fekkoon ne làkk wolof daf nu ko may kon dañuy wax ne Serigne Mourtala ñëwul may nu ngan dafay ñëw ngir ganale nu ndax ku nekk xam na ne ak jotam xat na te yoon wi ak jotam la ciy def def ci alalam ndax kenn réewul mbir ne ginnaaw jëmmi boppam mbooloo lay jël mi nga xam ne moo ñuy war a yitteel ci li mu leen fi indee paasal leen ci poosam yëkkati kàddoom yi tamit teg ci ndax kenn ci ñun itamit réewul mbir ne liggéey bii dajal ti tey fii sëriñ Serigne Mourtala mooy ki nga xam ne moo ko sabab moo fi ñëw boole nu nekk benn nañu sos leen mbooloo moo xam ne mbooloom lislaam lay doon aju ci al-Azhar di ci xam seen diine di ci jubbantikoo di ci jubee di ki ci toppatoo seen jaamu yàlla te lépp ngeen boole ko def ko muy menn mbooloo Moustapha jiite leen. xam ngeen jaar-jaar yi ñu bëree bi fi maam warante sële jógee ba ca déwén si bi ñu demee Mbàkke Bawol ak yi mu taam sañ ci Daaru Salaam ba ni mu sañ ci Touba ba ni muy dem Touba Jolof bi ñu koy ba bi muy jógee jeewal waxtaan nañu ay yoon yoon woowu la bi mu jógee jeewal ba ni mu àgg Saint-Louis bi mu jógee Ndar jëm daga ci talaata jooju le nga xam ne mi ngi ñànk koor bi mu àggee bi mu waa bi jant bi soo mu waa bañ bëgg a dog ñu woo ko ndawal borom Ndar woo ko mu dal di jubal béréb boobee la fekk ñu waajal ko fa néeg bu doy waar néeg bu xat néeg bu lëndëm néeg bu tiis néeg bu xeeñ te tàng dañu ne bu mu jibee néeg bi xam ngeen ñetti kaala yi mu daan kaaloo am na lu mu daan jiital ci boppam ñenn ñi defe nañ ne kaamil alquran la ñenn ñi xamuñu lu mu doon daf ci daan takk morso yeew ko fii soog a kaaloo kaaloo bu njëkk gi mu ëmb ko muur ko ba dara du ci def mu teg ci ñeneen ñaari kaala yi na ko morso ci bunt néeg bi ñu fekk genn kaala bi mu deñ mu gees ñu feqaat gi ci des feqaat gi ci des ba ñetti kaala yi deñ nee na bi mu ci bunt bi ndax lëndëm gi bëgg a xàmmee bunt bi nee na fekk na am na lu ñu tabaxaale ci suuf boo bëggee dugg ci néeg bi ba boo ci duggee yu ñaw la yoo xam ne day jame mais buñ taxawee buñ ko bëmëxee tànkam bi mu njëkkale sëpp rab bu mu ko jam dafa fëll mais ñu nekk nekk li ko bis ne waaye daal saalitu ma saalitu ma fa de waaw mu toll bari na waaye yàlla joo xam ne bu fa tolloo dana am leneen lu mu xalaat waaye na mu dundalee guddeem nga tax na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fekk ko fa maam jaara fekk ko fa dégg ngeen di ko wax. daañu wax ne suuratul Ahwaan la am ci aaya suuratul Baqara mi ataan wa xamsun wa samaanuna ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci aaya aaya yi ci nekk ak nattu ba mu àndal xam nga ne newoon naa ba ci démb dañ ne ko yan bii nga yanu ko ko yanu nattu bu yonent lañ lay natt waaye kenn du la nattu nattu bu wàllu xam ne kon li nga ko ci ay nattu kenn xamul nañu toll waaye benn bu si ñëw gën a tar waaye bu si ñëw rek day fekk waxtu wu ca nekkee ak waxtu wu génnee day mel ne xol xolam day mel gën a gëm yàlla gën koo wóoru gën a dogu gën a bëgg la mu bëggoon rek gën a woon gannaaw la mu gën la mu waroon gannaaw ba ni ñu ko fa jëlee ba yóbbu ko ci géej gi il juróom-ñetti at yi manqué ay weer yooyu ngeen di dégg ak nattu yam fa nekk yépp nattu yi ko tubaab yi nattoo tumuraanke bi ak nattu yi ko suñu borom ci boppam di teg nga nekk li nañ ne am na béréb bu mu nekkoon ba yàgg fa sàppi gii ko béréb bi xaw a sàppi rek ci xolam tuuti suñu borom dal di fa lu mat junni melantaan yi soxat xëpp ko ko lépp ñu sam ko te nanguwul yëkkati loxoom jàpp benn melentaan wala mu faxat ko nee na nag ci boobu ba loolu amee ma dal di seet sama xel xam ne sama bakkan moo a jommal masalan li ñuy ne xasanaatul abraari sayyiaatul muqarrabiina ñu jege yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg loo xam ne bu ko keneen defoon sax dañ koy tagg ñoom dañ leen koy jàppale muy ak tooñ muy bàkkaar te loolu dara waral ko lu dul béréb bi sàpp gi mu ko sàppi rek ndax moom day nit koo xam ne kii béréb yëpp la war a yemale béréb bi safara ak ndox mu sedd mii ak piix mii lay male képp loolu la war a yemale te nag dana dem ba àgg foofa bala koy nattu yee bàyyi nattu nañ ko ba muy moom ci boppam muy dem bay nattu boppam ci ay jëf yoo xam ne jëf yu mën a alak la yu mën a alak doomu mu di ko def ngir di seet moom ak wóoloom ba tey fu mu àgg loolu léegi ba mu wóor ko ne àgg na ci boromam bi mu naan lillahi qad wasaltu inda waxtaanani amma yajurul balwa waaye nag aw yoonam jeexagul de ndax ci saxaar gi bi muy dem te àggagul lañ ko xamal ne ko yow kat yaay nit ka ñuy wax yaay xaadimu rasul waaye nag lu ñuy jaay de waxoon nañ la ko da nga koy jënd ba mu jaay ma tax mu ne allama ni rahmanu fi safina bi annani xadimu dil madina suñu borom ci saxaar gi la ma xamale ne maay xaadimu rasul may liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek waaye damay dellu si liggéey boobu nag di mbir mu doy quoi ndax xam ngeen ne maqaam moo gis ci maqaamam gaa yi yàlla yi am nañu ko bokk xutbul xawsu bari na lool ndax jamono bu ne am na xutbul xawsu amul benn maqaam buñ ne benn rek la muy xatmul wilayat yi waaye xam ngeen ne xatmul wilayat yi ñi ko woote bari nañu te mu nees leen atte fii xamuñu kan kana ko ci am alxakimu turmusi bindoon na ci téere Muhyiddin Ibn Arabi woote na ne mooy xatmu Cheikh Ahmed Tidiane woote na ne mooy xatmu waaye Xaadimu Rasul kenn musu koo woote te kenn du ko woote ba benn dina ki benn garaat rek la kenn kese toog toog na ca keneen dootu ca toog xatmul wilayat limaam turmusi bi mu bindee téere boobu daf ca xamle ne kii doon xatmu moom dafa posé juróom benni téeméeri laaj nee na xatmu bi doo nga mën a mooy mën a tontu laaj bi bu ñëwee moo koy tontu te bu ñëwee sama tur lay tudd maa moomay bokk tur moom alimaamu Tirmisi mu ngi tudd Muhammad ibnu Ali bi Muhyiddin ibnu Arabi ñëwee tudd Muhammad ibnu Ali moo tontu ci al-Futuhatul Makkiyya laaj yooyu yëpp mu ne ñaari tegtala boog ñaari preuve waaye ba tey wóoraguma des na nee na mu laaj ko suñu borom wéet gis taxaw ci wetu kaaba gi gis kaaba gi di détaché par brique brique bu nekk jóge fa nekk ñëw wër ko ba delluwaat place am ba mu des place bu benn brique rek benn brique ñëw fa moom ci boppam mu soppi ko brique bu wurus ñu teg ko ca place boobu ma mu daal ne kon maay xat mu wilaayati waaye xam ngeen ne Cheikh Mamadou Xaali nee na Muhyiddin Ibn Arabi ne woon na mooy xat mu wilaayati waaye génnaat na ca ndax nee na delloo naa mbir yi yàlla mi ko xam moo xam ka mu doon gannaaw am na ñeneen ñu ko woote am ñeneen ñu ko woote ba ci Ahmad Tijaani yi woote ko waaye nag Muhyiddin Ibn Arabi tegtal yi ñu ci joxe bariwul ñu ko ci joxe waaye loolu lépp maqaama la moo xam ne kon kenn ku nekk seet nga ba jaakaar ne war nga koo mën a am bokkul ak maqaam nga xam ne jaamu yàlla bu ñëw góor yàlla bu ñëw ne suñu borom lii nag ñëwee lii julli mënatu koo maye koor mënatu ko maye farlu mënatu ko maye dara mënatu ko maye lu dul dañ koy jaay te liñ koy jaayee nangam ak nangam la boo ko xamee rek wan ko gannaaw booba dañoo bëgg a xam ne ne borom ñëwagul ci axiru zaman lay ñëw te bu ñëwee moom la yàlla di yombalal njët gi mooy attan yan bi mooy taxawal maqaam boobu nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane muy maqaam xaadimu rasul ndax maqaamu moomu bu fekkee ne yaa koy war a moomi da ngay taxañ yoon wi foo xam ne waaye yàlla war na faa jaar ci ñaar fukki at wala fukki at ak juróom-ñett fay jaar ci at wala ñaari at loolu moo tax mu ne tawaytu tariqa al qawmi waqtamti daaxihi xuliqat qatal xaajaati bi rawdi wal basti bu may tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek damay taxañ yoonu gaa ñi damay brûler étapes loolu moom la ko suñu borom jagleel ndax li nga xam ne moo matal sarti nekk xaadimu rasul mooy li ñu bëgg a ndax ki nga xam ne moo war a nekk rasul dafa war a ràññeeku si ñi tagg yonante bi dafa bari ñi ko liggéeyal dafa bari faaw mu féete ca kaw bu féetee kaw ñi ko mas a liggéeyal ñëpp ak ñi koy bëgg a liggéeyal te liggéeyal buñ ko ñëpp boobaa lay soog a yeyoo nekk xaadimu rasul loolu itam buñ ne wa fi madxihi jaawastu kaaban wa xasaana lañ xam ne am na ko Kaab ibnu Zuhayr ak Xasaan ibnu Saabit ci saaba yi lañ bokk xam ngeen ne daraje saaba daraje ju kawe la ñoom yàlla jagleel loolu ñu leen nekk shuhara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Rawaha ak ñeneen waaye ñaar ñoo ci gënoon a siiw te ñoom ñu dajewoon bi xam ngeen ne dajeeg yonent bi gëm ko gis ko donte seen saala mooy maye daraje yi saxaaba boo murtadul jógaat delluwaatoo gannaaw kooku moom mooy am martaba saxaaba te xam nga dégg ngeen ñu naan ñi doon xare badar seen puuriitu gémmiñu fas buñ ko peesee wàlliyu mooy ëpp doole wàlliyu waaye ci kanam daan waxtaan ne xaadimu rasul bokkaare na ak mboolem gaa yi yàlla yu ku ci nekk lañ la jagleel bokk na koog yow ba noppi am na loo xam ne kenn fekku ko ca ëpp na loolu daana ko waxtaane loolu moo tax muy sabaqtu bi tayyi qawman jahadu zamanan ahyu al-ashiya liman yahbubu min naati sabaqtu man laazamu irdaa malikihim bi kawnihi li daa fawzin bi jannaati nee na taxañ gi ma yàlla taxañal yoon wi ci laa jiitoo gars yi yàlla yi nga xam ne liggéey nañu ay jamono yàgg yàgg yàgg yàgg di jëf loo xam ne lii luy tax suñu borom gërëm gërëm leen la moom la ñu taxawal waaye bu ma jógee rek dama leen a romb ndax yàlla dafa nekk ak man yàlla daf ma nekkal ma nekkal ko xam ngeen ne sëriñ dañuy wax ne sëriñ si ñeenti xaaj lañu ñeenti catégorie daan ko daan ko wax nañ ko yoon yu bari moo di almajzubu almajzubul mujarrad ak almajzubu saalik ak assaalikul mujarrad ak assaalikul majzub noonu la sëriñ si toll ñeenti xeet yooyu la almajzubul mujarrad nit la koo xam ne day bind day juddu ànd ak disposition yépp suñu borom leeral xorom sol ko ay leer setal xorom may ko kattanuk xam yàlla waaye li ñuy wax infirmité maanaam ab laago laago lay am boo xam ne du mën a boole sharia ak xaqiqa ñaari leer du mën a xaj ci moom leer bi nga xam ne moom la judduwaale nga xam ne moom lañ ko gën a préparé moo cay dugg mooy leer xaqiqa leeru baatin day am baatin bu ñaanee suñu borom nang ko ak lu mu mën a doon suñu borom di ko woon secret waaye du sëriñ boo xam ne mën na àggali nit ca yàlla ndax jaarul ci yoon wi kooku mooy asal euh, almajzubul mujarrad asaalikul mujarrad mooy jëmm ji nga xam ne jàng na ba am xam-xam jëfe xam-xam ba sax ci booleeg farlu di jaamu yàlla rek soobu yoonu tasawuf te aggul amagul fatx xam ngeen ne fatx bu ko jëmm ci amee fi muy tàmbalee ci yaramu boppam lay njëkk a tàmbalee day gis xol bi gis res bi gis siddit yi gis yax yi gis deret ji gis yuur yi bu tàllalee loxoom jàlloog siddit yi ak fi baaraam yi sosaloo day jàlloog li ci adduna lépp li ci biir néeg yi ak li ci bitti ak li ci kaw garab yi li ci kaw montagne yi li ci xur yi li ci biir ndox mi ak ba ci ndox mi ci ndaa yi sax dafay jàlloog moom alfatxu nag ñaar la alfatxu lakbar ak alfatxu lasgar alfatxu lakbar mooy tàmbalee ci ni ma misaale woon kon nag assaari bi nga xam ne amadul fatx mooy assaari mujarrad kooku itam mënula àggale kenn ci yàlla man naa tërbiyee nit nag ba mu yaw amee melo yu baax yépp li ñuy wax taxliya ak taxliya maanaam taxliya mooy dindi mboolem luy melo yi waral texee di wala melo yi waral sori yàlla wala melo yi waral ja dox jëm ci yàlla jafe la wala seytaane di la nax loolu la ñuy dindi ci yow ba mu set kooku mooy taxliya taxliya moo cay topp mooy duy la ba nga fees ak leer xam yàlla ak jege ko sawar ci jëf ba sa cër yi yëpp bu ci nekk bu toogee diir bu gën a gàtt day nam ma jaamu yàlla ba dootu mën a toog te jaamul yàlla kooku mooy taxliya sëriñ boobu nag moom mënu la fàggul loolu nit moom itam ya ko njëkk kër am na ku njëkk kër gañe ñetteelu sëriñ si mooy as-salikul majzub nga xam ne soobu na ci yoonu tasawuf di jëf jaar yoonu tasawuf nan gën ba àgg ca àgguwaay ba ñu defal ko fatiha kooku mooy sëriñ bi nga xam ne mën na xeetlee ci adduna mën na xeetlee àlaxira ak junjam rek lu mu nam ma yàlla def ko ci borom daraja yu kawe lay doon bu fekkente ne jéggi na yi ci yi ci diggante bi maqaama yi si yi te xam ngeen ne xutbul xaw sori na lool te xutbul xaw kenn rek lay doon ci jamono al wakil mooy ki ci topp ci daraja kenn lay doon al imamaani mooy ñi ci topp ma daraja ji ci topp al imamaani ñaari nit doon ci ak ci jamono moom lañ ñoom lañ tuddi al imamaani gannaaw ñoom al awtaadu ñeent lay doon gannaaw ñooñu al abdal juróom-ñaar lay doon ci adduna faaw nga weesu yooyu yëpp soog a àgg si maqaam ko dul xaw kon asaarikul majzub bi bu bu guddee fan te awliya kummal awliya yi bariwul lool ba nga xam ne bi sa jot a àgg bu ci yàlla di fi wërsëgam mën na dem ba àgg nekk xutbul xaw kon ak saaliful majzub mën na nekk xutbul xaws mën na koo ñàkk a nekk waaye al majzubu saalif nag al majzubu saalif mooy sëriñu sëriñ si waaw mooy ki nga xam ne dara feesu ko adduna ak alaxira bu taxawee asamaani juróom-ñaar day mel ne teqal na ci tànkam mel na la mu tànk pays suñu borom yëpp daf koy tiim mu mel ne pepp dugub ci moom jëmm jooju nga xam ne bu mu juddoo la ànd ak disposition am yépp xam yàlla am yàlla lay boole day xam yàlla am yàlla day mag ba àgg si abwaay bu ñu ko nattee ci àndaar dañuy natte ñu gën a mag mu fees ko te amagul ngërëmal yàlla bu liggéeyee ba am ngërëmal yàlla mooy tiim ñëpp kooka mooy sangu sang yi mooy kilifa kilifa yi mooy wali yu wali yu mooy sëriñ sëriñ si mooy njiital njiit yi mooy xaadimu rasul loolu moo tax euh, aqabaat yooyu ñu wax yépp nag sëñ Tuubaa mu dafa ne justu jami al aqabaati tayya wallah anni xattama alayya aqabaat yooyu ñu wax yépp diggante darajey siddiqoona yi nga xam ne nekk bopp buy sax ci ab daal yi ba ñu àgg ci ab daal yi nekk badal ba ñu àgg ci aw taat ba ñu àgg ci martaba imam Malik ba ñu àgg ci martaba wakki ba ba àgg ci xutbul xaws yooyu yépp dafa naaw romb ko man am la gis u jamii al aqabati tayya wallahu anni xattama alayya mu dem ba weesu loolu dara jee xutbul xawsu àggul fa mu àgg ku rëy bët la loolu feesul bëtam mu dee rek suñu borom ñaan ko la ñu jàpp ne mu dara mënu koo weesu suñu borom may ko moo tax mu ne naajaytuhu fa ajabani billadihi qad sirtu bil muxtaari kal jaare yi jaay ñaar ñi dëkkaale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñan la muy Aboubacar ak Umar ñi nga xam ne mboolem ulama yépp ak fuqaha yépp ak ahlu tasawuf yépp nañ ci ne kenn mënu leen a jot ci liggéey kenn kenn kenn mënu leen a jot ci liggéey ñooñu nag la sëñ bi gisoon seen maqaama ya ak seen liggéey ba ñee leen ba ñaan li mu ñaan ba suñu borom yéegal ko ci ñoom loolu mooy la nga xam ne lu wéy la suñu borom noppi woon na ci ba noppi beneen bi dee fooratu koo am mu dem ba weesu martaba bu doomu aadama mën a xam nga xam ni ñu ko mën a misaale mooy kéemaanu yàlla kawtéef la kawtéef la moo tax mu ne baana li kulli man lahu wilaya kaw nii li rabbil alamina aaya képp ko am wilaya képp koo xam ne wàllu yi nga leer na la ne mun loo maa qualifié dara lu dul kii daal kéemaanu yàlla la rek kéemaan bu fi yàlla indi la moo tax mu ne bi ci martabab xaadimu rasul la la waxe ida katabtu tazza arshul baaqi wa sabbahat malaikatu tibaqi ida katabtu aw qaratu harwala iblisu fawran maa man taqawwala ida katabtu aw qaratu aaya li qaada rabbi barakatil aaya jëmm ju ak dem ba àgg foo xam ne defoon nañ ne doomu aadama du fa àggati loolu doyu la nga wéy teg sa jëte doo wañi ko mukk doo gees sa gannaaw ba suñu borom waxanteeg moom loo xam ne secret loo xam ne kenn ko xam mukk mel mu def du ko xam ba tax mu ni foqtu si waaye bi xitaabil baaqi bi lantihaa liya bi umrin baaqi kawe naa képp ku dul man ci wax ji suñu borom waxanteeg man bu dem ba dëgg tànk yonent bi sallallahu alayhi wa ngir bëgg gi mu ko bëgg ak sopp gi gi mu ko sopp ak naw gi mu ko naw ak seetlu gi ko seetlu di ko roy ba suñu borom def ko mu di donoom mu donn ko mu dem ba suñu borom xamal ko yonent yépp xamal ko malaayika yépp xamal ko awliya yépp xamal leen bëgg gi ko bëgg loolu sax du lu ñuy nett li gis naa nit ñi fi mu ko bind bu fi jóge wala te di taalibe murit wala koo xam ne jóge muy waxanteeg moom di ko xamal ne ba ñaari malaayka yi laaj ci bàmmeel sax xam nañ sa sëriñ ba daañu doy loo xam gi ñu xam sa sëriñ duñ la laaj ci bàmmeel mu dem mu dem ba suñu boroom fab lépp teg ci loxoom jaam yëpp luy nit ak luy jinne ak luy jamaat jamaat mooy lépp loo xam ne li dundul ni ki géej gi wala garab yi wala montagne yi mu di leen ba di leen tiital ci yàlla di leen waar ba xutba géej gi waxante géej taxaw ci kanamu géej muy mbindeef mu rëy mu yàlla def muy lu yéeme mu tuutal ko ba mu tuuti ci moom ne loo xam ne ak dongom la mu di ko waar di ko ñaax di ko tiital mu dem ba nga xam ne suñu boroom dafa def pàcc suuf yi ak jëmm yi ak jamono yi muy bëccëg muy guddi muy weer muy ay bés muy at yépp suñu boroom xamal leen ni mu ko fonke ba ñoom ñëpp ñu daw di ko tekk xarit nga xam ne suuf su suuf soo sa day jooy di kër ngir jaamu yàlla gi mu daan jaamu yàlla ci kaw suuf soosu suuf soosu xam ne ne dootu ko amati mukk bu sëñ Bamba tànk moom muy misaalum li shaa'ir bi waxoon lillahi qawmun ida xallaw bi manzilatin xalla nadaara wa alat fi ljawwi anwaar tashtaaquhum kullu ardin yanziluuna biha ka annahum li biqaa'illahi amfaar muy jëmm joo xam ne bàyyiwul ci lislaam dara bàyyi lu ci kenn dara loo xam ne daf koy bàyyi ak yow te moom amu ca wàllam wala moo pëlale ca mel na dañ ne ko am na gaay gaay yàlla yu doy waar yi fi jaaroon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na la suñu borom jagleel loo xam ne sa mbiri bopp la daal di tudd ci xutbul xaw si yi ñu ci gën a féete kaw Cheikh Abdul Qadir Jilani di ci tudd Cheikh Abou Hasan Chadhili di ci tudd Cheikh Ahmad Tidiane am na ñeneen ñu bari ñu demee ne ñoom te ñi ñu jiitu mbooloo mi leen suñu borom euh, booleel ak fësal jim leen fësal defalu leen ko mu dem ba suñu borom doon na loo ko ci Abdul Qadir Jeylaani ak li mu amoon lépp ba mel ni xuttama faaqa bihi Jeylaani alayhi ridwaanu allazi alaani ñu defa ne bu doon ne ci Abdul Qadir Jeylaani ba amee lam amee woon lépp daf fay yem ndax doy na sëkk yemuwaay mu ne ilayya xuttama bihi Abul Hasan faaqa bi xidmati nabi jaddil xasan cheikh abou hasan chazili xutbul xaws la woon ci ahlul bayti la bokk maanaam ci sëti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni cheikh abdul qadir jilaani suñu borom joxoon na ko wirdu woo xam ne mu ngi jóge ci suñu borom tabaraka wa taala ci jibril jaar ci jibril ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yëkkati ko jox ko ak ngëneel yi ca nekk yépp ak ngëneel yi nekkoon ci wirdu qadir yépp nga xam ne si jamono dañ ne mooy ngën ji wird ndax wirdu wu nit mën a am te amuloo ko aajowoo nga ko te boo ko xasee am dootoo aajowoo wenn bokk na ci ay rafet rafetam ku ko amee doo dee mukk lu dul ca gën jaa rafeti deewee rek ngay am chabosastagli loolu mu amee woon ñu fab ko jox sëñ Tuuba mu boole ko la si Abdul Qadir Jilaani yoroon yor kenn ku ci nekk mu yor saw yoon yor caabi ku mu tijjilul doo dugg bu mu tëj bu ko neexee mu tijj ñu defee ne foofu lay yem mu teg ca leneen ne tammamtali bi ma bihi tijaani faaqa wa kuntaliya bil marjaani man loolu taxul ma matal la ma bëgg jeexagul àggagu ma ca mott li nga ma ñaar yooyu nga ma jox la nga joxoon ci Ahmad Tijaani ba mu kawe gannaaw bu loolu wéyee wa kuntaliya bil marjaani may bu kawe la bu rafet boo xam ne xamuñu lu mu doon ndax suñ bambaleeral ko nga xam ne kon mboolem xutbul xaw si fi nekkoon kan ku ci nekk saw yoon moo ko amee amee caabi jëf di joxe seen wird nañ ko doon sa sañoon a joxe ko wax booba loolu lépp fekk wirdu boppam nag ñëwagul nga xam ne mooy maxuus min allah nga xam ne mi ko jëlee si borom tabaraka wa taala kon mu boole mboolem yoon wu jëm ci yàlla rek lépp lépp nekk ci loxoom ni mu waxee woon ne zimaamul wara asri la dallahi fi yadik kon boo tegee kenn si ñooñu tagg nga sëñ Tuubaa ndax lamb gi mu lambaale ñëpp boo dee tagg Cheikh Abdul Qadir Jilaani yaa ngi tagg Cheikh Ahmadou Bamba boo dee tagg Cheikh Abou Azar Sadri yaa ngi tagg Cheikh Ahmadou Bamba ndax li mu amee woon moom lañ jox nañ ko ko boo dee tagg Cheikh Ahmad Tidiane yaa ngi tagg Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu kon kenn koo xam ne kii boole lépp la muy xaadimu rasul yëmul foofu mu ne suñu borom jox na ko sirrul xalil yi mbootum yonent yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ko xam lu mu doon ñun de xamuñu ko te duñu ko jéem a xam ba mu amee mbóorum Ibrahima alayhi salaatu salaam Ibrahima mi nga xam ne bu rasulullahi salaatu salaam wéyee nee ñu moo gën ci mbindeef yi ñu ne ko xanaa dara desul mu ne ah kay am na lu des li des lu mu doon moo di alxaqiqatul muhammadiya alxaqiqatul muhammadiya li mu doon sayidna Uwaysul Qarani mi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ne inni la ajidu nafata rahmani min qabali yaman mel ne ci misaal ku naan xet suñu borom ngi may xeeñ ci wet ji fekk Uwaysul Qarani boobu moo fa nekkoon wasi xare yi di ko jéggi daye ba doy waar ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daana ko misaal di wax képp ci yéen ku ko gis rek na ko ñaan loo ndax lu mu ñaan suñu borom dana ko def yonente bi sallallahu alayhi wasallam daana ko gàndeeru di wax naan bari na jëmm joo xam ne ay sagar lay sol tilim lool fogg waaye bu ne suñu borom nga la defal nangum rek faaw mu def ko